wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuhu muttafaqun alayhi qaala al-imaamu al-haafidu an-nawawiyu rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ba léegi ci chapitre deux cent trente-trois baabu wujubil hajji wa fadle ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu hadith mille deux cent soixante-treize mu ne woon wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala su'ila an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ayyul amali afdal walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a continuer fi nga xam ne moom la yemoon moom la ñu waroon a jël muy xadis bi ci tegu di xadis mille deux cent soixante-quatorze mu ne wa anhu mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci ki nga xam ne moom la jële woon ñaari xadis yi jàll muy Seydina Mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax naan man xajja képp ko xaj képp ko aj falam yarfus waxul wax yu jëm ci wàllu sëy di yëngal loolu wala lu jëm ci aljimaa ak la nga xam ne mooy la koy la ko la koy la ciy poussé di ci yëngal wala mi yàpp suqta defu fa yëfi kàccoor defu fa ay bàkkaar hein kooku de rajaa dina dellu dëkkam ka yow mi comme bés bi nga xam ne wala datu la ko juróon ummuhu ndayam mu ne muttafaqun alayhi xadiis boobu de bii al imaamu al buxaari naka noonu al imaam abul muslim ibn al hajjaaji rahmatullahi daal dina koy bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy mooy est ñoom ñaar dongo ko solo ñu ne la déedéet xadiis bi seen sëriñ al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal solo woon ko naka noonu al imaamu at-tirmidhi ak al imaam an-nasaa'i maaja alimaam Abu Dawud kese moo ko soloowul ci waa kutubu sitta alimaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala indi na ko ci kitaabul hajj baabu fadlil hajjil mabruur mooy biñ gisoon hadis bi ñu génnoon ci buntu boobu lañ ko gisoon waaye indi na ko ci abwaab ci yeneen i abwaab waaye waaye nañ gis yi indi na ko yeneen ñaari bërëb. waaye kon mu ne haddathana Adam al-imam al-Bukhari mu ne nettali nañu Adam di Adam ibn Abi Iyas Abdurrahman Abu Muhammad al-Khurasani al-Asqalani al-Khurasani al-Marwazi at-Tamimi mawlahuma al-Baghdadi génn àddina 220 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Shu'ba mu ne ku ñu nettali mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasitiyu al-Basriyu amiru al-mu'minin génn àddina la 160 rahmatullahi alayhi ah, qaala mu ne haddathana Sayyaar Abul Hakami <laughs> fàttaliku nga kii ah <laughs> fàttaliku nga Sayyaar Abul Hakami ah <laughs> fàttaliku woo lii de ah yow man may daal ah ah. mooy Sayyaar gisoon nañ fi tàllale bi Shu'ba jële ci moom al-Anazi al-Wasiti yu Abul Hakam yi ah, daal di génn àddina l'an cent vingt-deux ah, rahmatullah alayhi hmm? mooy Shu'ba moo ko doon woowe Sayyaar Abul Hakam yi ah moo ko doon wax <laughs> ñii ne de ibn Abi Sayyaar la ah al imam Abu Daawuda mu ne wax na al imaam Ahmad ne ko Sayyaar mu ne Hushaym ne ko euh, ne Sayyaar ibn Abi Sayyaar al-Anazi ñu jële ci Shu'ba lu mel noonu waaye min salaatiina hadiisan nee na ma wax ah, al imaam Ahmad ah ndax ku dëgër la mu ne ma waaw Sayyaar huwa Sayyaar Abul Hakam mu ne ma naam voilà muy Sayyaar Abul Hakam rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala kon Zayyaar Abul Hakam qaala mu ne hadda mu ne sami'tu Abaa Haazim di Salmaan Abuu Haazim al-Ashja'i al-Kuufi rahimahullahu ta'aala moom mu ngi génn àddina l'an cent ci côté début l'an cent yi ci la génn àddina annahu qaala mu ne sami'tu Abaa Hurayrata mu ne dégg na Abuu Hurayra al-Haafiz ad-Dawsi génn àddina l'an cinquante-neuf ci li gën a dëgg radiyallahu anhu sami'a annahu qaala mu ne sami'tu rasuulallah sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuhu nii la ko indee al imaamul uh, Buxaari gis nga man hajja ku aj bi mu ko indee tamit abwaabul uh, muhsir ah foofu indi na ko tamit ci man hajja hadha al bayt falam yarfuth walam yafsuq comme même baat yi mu indiwaat ko uh, même buntu boobu noonu moom da leen a tegale foofu 18 19 19 20 man hajja hadha al bayt léegi kanta al imam muslim rahmatullah alayhi moom beneen kàddu la ko indee nañu xool al imam abul husayn rahimahullahu taala ta fenn la ko indi daal di ciy indi ay mbir léegi nañ déglu al imam muslim kitabul hajj babun fi fadli al hajj wal umra wa yawmi arafa mu ne haddathana yahya ibn yahya wa zuhayr ibn harb mu ne haddathana nettali nañu yahya ibn yahya di suñu sëriñ di yahya ibn yahya ibn bakr ibn abd alrahman ibn yahya ibn hamad at-tamimi alhanzaliyu mawlaahum almanqariyu naysaabuuri rayhaanatu nisaabuur génn àddina la 226 rahmatullahi alayhi wa Zuhayr ibn Harb ak Zuhayr ibn Harb ibn Shaddaad al-Baghdaadiyu Abu Khaythama an-Nasaa'iyu rahmatullahi alayhi génn àddina la 232 qaala Yahyaa mu ne sama sëriñ mu njëkk bi de Yahyaa moom dane axbaranaa xabaane nañu wa qaala Zuhayr kanta Zuhayr moom moom kaddu gi mu utilisé daal di koy wax mooy haddathana nettali nañu Jarir muy Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays Abu Abdillah al-Kufi al-Qadi ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi rahimahullahu ta'ala génn àddina la 188 am na wuute rahmatullah yaani an Mansur moo ko jëlee ci Mansur ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a Abu Attab al-Kufi rahimahullahu ta'ala génn àddina 132 am na wuute rahmatullahi alayhi an abi hazim gis nañ ko sax abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ata hadha al bayt falam yarfut walam yafsuq man ata ku dikkal néeg bi xam nga bu dee riwaay imam muslim bi da ngay foog ne man ata moom ndax dikkal néeg ba muy kaaba gi man na nekk umra mën na nekk ak nañ wax li mu wax ba pare man ata képp ku dikkal haadal bayt mooy néeg bi ngir ziyaare ko def fi xeetu jaamu yàlla yi nga xam ne moom lañ fa xam falam yarfus bu ñëwee waxu fa waxi ko corte ci wàllu jëm ci wàllu sëyëb yooyu walam yafsuk te dafa fay bàkkaar di di génnu topp rajaa dina dellu kama wala datu comme ni nga xam ne noonu la ko euh, euh, solo euh, ëmb jure woon ummu ndeyam léegi lii nii xam nga man ata hada al bayt ah kene xam nga <clears throat> riwaay imaamul Buxaari yi man xajja la wax te moom la al imaamu Nawawi indi fii ci baabu wujubil xajji wa fadli fii ñu nekk riwaay boobu leen di man xajja falam yarfu imaam Muslim indi kàddu man ataa hada al bayt waaw waaye ah loolu nag am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi nag ñu ne te lu mel noonu comme sahibul fath muy al imam al hafidul ibn hajar al asqalani mu ne riwaayatu imam muslim ci kaddu man ataa la dikkee comme niñ ko gisa léegi mu ne man ataa hadha al bayt mu ne tashmalu al hajj wal umra mu ne lii nag bu de kaddu imam muslim bi day yenu aj ak umra parce que dikkal néeg bi du aj kese lañ fay def mais ak umra kon day yenu ñaar mu alhamdulillah a ne te imaam ad-Daaraqutni rahmatullah alayhi daal nay solo ci yoon al-A'mash mu jële ci Abu Haazim menn Salmaan mi al-Ashja'i rahmatullah alayhi mu jële Abu Hurayra mooy càllaloom mu ne man hajja aw i'tamar ku aj wala nga i'timar wala mooy nga dem daal di def umra al imaam al-Haafiz ci boppam ne waa lakin fi al-isnaad ila al-A'mash da'f waaye nag càllale bi ba ci al-A'mash dafa am ak wéradi de Euh, euh, loolu euh, mooy kon mbir mi dugalul umra waxul umra <laughs> waaw riwaaya bi naan umra dëgërul te riwaaya alxadiis yu fassiru alxadiis xadiis mooy mooy leeral ab beneen xadiis comme que xadiis imaam muslim bi dafa joyu dafa nekk loo xam ne dafa général mën na dugal aj mën na dugal umra waaye riwaaya imaamul buxaari yi leeral na lay wax man xaj la wax te xaj boobu mënoo ne waaw mais euh, umra tamit façon xaj la ah parce que dañuy jublu Kaaba ñu ne la déedéet loolu dëgg la comprendre nañ lool waaye lii nii étymologiquement buñ nee xaj ak umra loolu daa am différence te fii nii à vrai li muy wax mooy mbir mi lenn la ah xaj la waaw te loolu day wane ne parce que boo nee en man ataa boobu loolu imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax ku ko jàpp. wala wax lool xam nga lu muy teg mooy kon képp ko umra ci tamit da ngay am lii koo xam da ngay jublu ci néeg bi néegu yàlla bi def lii te yow ba nga ñëwee euh, jublu fa ngir umra defoo rafas defoo fisq kooku da ngay dellu comme ñi nga xam ne noonu la saa jure woon loolu nag du loolu parce que bu boobaa umra day def lool aj day def lool te xam nañ ne aj moo gën a foor te xadiis bi ci tegu moo koy gën a wane waaw kon fii day leer ne kon aj lay wax. man ataabe riwaay imaamul ci ma riwaay imaam muslim riwaay imaamu al buxaari rahimahullah mooy li ko leeral te aj moo gën a foor moo tax moom lay wax waaw kon nag mu ngi noonu ah dinañ ñëw nag al umratu ila al umra gis nga umra ak umra bu yonent saa saam dana kaffaratun lima baynahuma day far bàkkaar yi nekk diggante ñaar waaye wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al kanta aj goo xam ne gu yàlla nangu la gu baax la kooku amul pay lul ajjana kon aja gën foor kon moom lay wax fii te pour nga dugg ajjana mooy da ngay set wecc lañ leen di wax fadxuluha xaalidin waaw dañ leen laan yéen set ngeen waaw jéggal nañ leen ba ngeen set wecc léegi nag fadxuluha te mooy aj goo xamante ne ni aj la goo xam ne mabruur eh, moom ak payam nekkul lu dul ajjana te gis nañ kooku bala nga dugg àjjana foog nga set te wax na ci xadiis bii ñu nekk ne man xajja falam yarfus walam yafsuq te loolu mooy xajjul mabruur biñ gisoon bii weesu taxawoon si lu yàgg loolu la xajjul mabruur mooy xajjul laa rafasa wala fusuqa wala jidaala fii xajj waaw ku def loolu respecté loolu def fa lañ fa war def kooku ajam mooy mabruur te ku def loolu yeneen saa sam xamal nañ ne kooku rajaa day dellu dëkkam ka yawmi buy dellu mu ngi set wecc ci ay bakkaaram ka yawmi waladatu umma comme bés bi nga xam ne ci la ko ndeyam daal di woon jur kon nag mu ngi noonee waaw Allahu akbar Allahu akbar waaw <laughs> kon nag loolu la quoi boo fa demee di wax ay waxu kàccoor te naan ay ay di seetlu yenn jigéen yi wala di waxtaan yooyu même bu dee sa soxna la loolu dafa xaram lool mooy rafas bi waaw loolu mooy rafas gi mooy lépp loo xam ne day woo ci yooyu di yëngal euh, désir boobu ci góor gi jigéen kee ci yam moo tax boo demee añ nga mooy tool waaye walam yaf suq boo fa demee nag bu fa def yi fi kàccoorte waaw bu fa dem di def ay bàkkaar ay maasiya al maasi waaw indi ay bàkkaar yoo xamante ne moom nga fay nekke ci liñ la waxoon ñaawi jikko di di di di tàmpaas nit ñi ku la puus nga fël ko te koo fe koo puus jàpp na ko waaye doo jàll ne di xuloo wa ka merat di xul nag di ñàkk teggin foofu di yëkkati sa kàddu di wax ci kaw di def lu nekk di tooñ nit ñi kooku na la leer na yow bokkoo ci waaw kooku moom bokkoo ci waaw génnu topp parce que al fisq mooy ak tarku euh, li amrillahi taala wal isyan wal xuruj an an al haqq waaw kon mu ngi noonu mooy bàyyi li la yàlla digal bi mooy génn ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu dëgg wi la borom bi tëraloon ne la jaar ci kon nag mu ngi noonu waaw kon loolu lu garaaw a garaaw la waaw loolu lu garaaw a garaaw la ah nekk fa di mbët saagawaateeg ŋaññaateeg xulóowëg rëy rëy lu bëgg gis leen mëgeeg bëgg dégg leen loolu lépp day dugg ci fus ci fisq bi waaw waaw ñi nga àndal amuñu jàmm comme li ñu waxoon bii passé booy ñëw sax ñépp boo agsee rek jahannama agsi na ci ñoom loolu garaaw na loolu il faut nit ki moy ko te loolu xam nga gaa yi mooy tukki tukki day wane ay ay ay jikko yu bari ah waaw waxoon euh, fii laa ko li Seydina Omar ibn al-Khattab waaja waaja ñëw ne ko damaa ne ko yaa amiral mu'minin kii laa bëgg mu seedeel ma mu ne ko ah kii nii moo lay seedeel mu ne ko waaw mu ne ko est ce que mooy sa dëkkandoo bi nga xam ne yéen dëkk mu ne ko déedéet kii moom du sama voisin du sama dëkkandoo mu ne ko est ce que mas ngaa amil amaltahu bi dirhami wa dinar waaw est ce que doxalante nga moom am nga ak moom séq nga ak moom mbiru alal waaw mooy dërëm ak dinar mooy dala seet euro français fa alal séq nga ak moom loolu mu ne déedéet mu ne ko ndax da ngaa mas da ngaa tukkeeg mas ngaa tukkeeg moom mu ne ko déedéet mu ne ko hé demal seetal ma keneen kii xamula waaw parce que moo tax as safaru day wane mbiru mbir mi mbir yi dëgg dëggu caractère nit ki surtout safar yooyu nga xam ne mooy aj gi même bu dee avion ngay jël dangay dem sonn ak fa ngay dem yépp waaw mooy premièrement man nga di camoufler wu mais bu mbir yi méttee léegi jikko yi feeñ waaw da toog fenn saa yi ci kaaba gi toog dem ne da nga bëgg ndox génn ñëw sa place am keneen jël ko voilà wala sax nga génn di duggaat police na la fi dugg léegi da ngay xeex wala ngay mer di xunnu non man je la nangam ak nangam nii rek ngeen di def nangam non est ce que loolu def waaw bu boobaa nag ci la jikkoy gaa yi eh, eh, ñi mën a muñ ci lay feeñe ñi mënula muñ ci lay feeñe waaw kon man xajja hada al bayt man xajja al bayt man man man xajja fa lam yarfus wa lam yafsuq loolu la doo fa nekk tamit di jëw waaw xam ne sa mbokk naar yi dégguñu wolof nga leen di jëw waaw yaa gisa xolal diw mii waa kii moom moo mooy ñii seetlu na mu ñu génn xanaa seetluwul boppam wala yaazu billah te tiim kaaba gi kat <laughs> yaa xalwa waa quwwata illaa billah <laughs> waaw loolu loolu moom boo ko dëkkee na la leer na yow yii nii yépp rajaaka yow mi wala datu ummi yow bokkoo ci faam jigéen góor a ci la nag waaw yow boo respecté yii moom na la leer ne yow bokkoo ci ñi wax waaw allahu akbar kon loolu nañ ci bàyyi xel di xuloo di tàppaasaate doo muñal kenn yow li nga war a def mooy lépp lor guñ la teg nga muñ te fexe sa ay bopp nga fegal ko nit ñi waaw kay boo ko defee tënku te xam li la tax a jóg te nga ne defe ko ni nga xam ne noonu la ko yoneen saa salaam jàngalee insha allah yow dangay ngay bokk ci ñi ñuy wax rajaa waa ji de dina dellu waaw allahu akbar waaw ci ay bakkaaram dellu ci ajam waaw bu paree ci jëf yi muy jëf hein day dellu comme ni nga xam ne noonu la koy ndayam daal di woon binde doo jure waaw waaw akbar waaw <laughs> waaw yi imam muslim kama waladathu ummu c'est la même chose waaw rajaa ka yawmi waladathu ummu bee nag rajaat kama waladatu ko am ni ko yaayam dunde woon ummu jure woon yaayam loolu mooy lan ba muy nit ki boo judd da nga ànd ak bàkkaar déedéet boo demee nag dangay set waaw gisoon nañ bii passé hajjun mabruur li nga xam ne loolu la ci boroom xam-xam yi waxoon nañ laal imaam ibn al-Arabi yi wax loolooy gii gën a mooy nit ki yow boo jógee ca aj ga bàkkaar yi doo ci ne ak tamit boo ci nekkee ak booy aj voilà te mooy la boroom xam-xam yi doon wax ni kooku fi ñuy xamee ne sa ak nangu na fi ñu koy xamee simple na mooy yow laata ngay dem ak bi nga demee aji ba ñëw est yu bon ya nga nekkoon génn nga ci wala déet waaw kay loolu mooy balance bi li la naw Nawawi doon wax léegi rahimahullah boo gisee loolu kon yow hajjuka mabruur waaw yow mën nañ ne kooku moom walla rajaaka mi ka yawmi waladatu ummu waaye façon yi nga xam ne ñooy tooñkatu ja nit ñi di jël seen aq di lekk seen alal di di tuur seen deret waaw di briser ay famille di tas ay kër di def di tëj ñi waaw kenn du yëngu waaw jàpp ay nit ñu disparaître ñoo leen tëj kenn amuñ procès amuñ dara parce que rek opposant politique la wala ay ñu doon manifester nga ne tiire leen ci seen kaw ñu ray leen après yow nga ñëw toog dem Makka daal dina foog ne ñëw ba pare ñëw ak continuer li nga nekkoon loolu mooy wane ne yow de toute façon bokkoo ci yow balance bi ñuy xamee loolu yow tey nga gën a taqrib nga naan la yow nga ñëw sa Makka gi jariñu la tous waaw nga dem ba ñëw continuer li nga nekkoon loolu mooy kii vraiment dafa waru parce que la ko fa yàlla wan maqaamu ibrahim al ka'bat al musharrafa arafat mu war ko fàttali yawmal qiyam taxawaay ba kene bés dina ñëw dina taxaw yàlla atte ko ala naqiiri wal qitmiir lu gën a ndaw lu mu ndaw ndaw dina ko ci atte sa loolu lépp nga fule ko fële sa yoon new ci loolu jàngalu la dara waaw ak tamit le fait que nit ñi jaxasoo ñi am alal ñi amul ñëpp bokk fenn fu ñu nekk nga xam ne nit ñi ñoo yem quoi waaw ndombo tànk yi leen yàlla may ci àddina taxul ñu toog ci xefu ñi ci des jàpp ay sous-hommes wala des assimilés déedéet ay nit lañ comme yow waaw ngëneel gi nekkul foofu du da ngaa am poste wala daa am yàlla ràññee ci biir société bi que yaa gën ñeneen gënoo leen loolu lépp defoo ko nga continuer ci lu bon la nga ne woon te nga ne aji nga ba ñëw képp ku la ne yow mii moom set nga yow xam nga ne loolu yonent ba ne saa saa waxu la loolu. waaw te boo ci bëggee bëggeelu kii dégluwaatal xadiis bi ñu jógewoon bii su jarul li ciy jaaraat te ref si mel nañ la ko léegi yi boroom xam-xam yi di wax xajjul mabrur nan lañ koy xamee mooy lan waaw waaw tënk bi mooy loolu ba nga demee aji boo ajee ba ñëw sa yu bon ya nga ne woon day soppeeku waaw mais ñëw gin cee nekk waaw bu dee da def yooyu kay dem aji loolu travail la nga soppeeku ñëw ñu naan yé président bi de léegi waaw yam doon bañ ci diine yam ci yépp léegi dafa sedd dafa nangam waaw kay kooku kooku mën nañu am yaakaar bu baax ne kii moom ci la même bu dee am na ñu jot a kooku man naa ñaan digganteem ak boromam parce que borom bi lépp lay baar inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a borom bi mooy far bàkkaar yépp te moo wax ci wax yonentam mu wax ne képp ku aj waaw falam yarfuf walam yafsuq waa ji respecté yooyu yépp te wokk na ni ñuy xame ne waa ji deful yooyu defu ko ca aj ga waaye continuer na mooy ba mu ñëwee dafa soppeeku nekk daa alhamdulilah nekkin bu gën ba mu newoon d'ailleurs ña nga xam ne jotoon na leen a tooñal seen mbokk sax bu commencé di leen indemniser di nangam kooku moom hajjuhu mabrur kooku lañ naan rajaa mi yawmi waladatu umma waaye suñu kàccoor yi ñu gis ci suñu réew yi dañ ko doon wax keroog ci suñu sëriñ radiyallahu anhu doon wax xam nga ne ñooñu moom wuute nañoo ñii waaw boo ñibbisee di continuer li nga newoon bal pire yow na la leer na yow xam nga ne sori nga ki yonent bi alayhi salaam doon wax fii wallahu taala aalam léegi nag mu des waaw mais raja'a ka yawmi waladatu ummuhu moom loolu mooy bakkar yii pay dem hein al imaamu Nawawi ci al minhaj mu ka yawmi hein waladathu ummu ay bi ghayri dhanb mooy day dellu dootul amati bàkkaar tax euh, al imaamu as-Sindiyu rahimahullah mu ne zaahiru xadiis lenn la mooy borom bi dalay faral ghufranu sagha'ir wal kaba'ir wattabi'at waaw non lii imaam kii moo ko doon wax imaam imaam kii moo ko doon wax al imaam al hafiz ibn hajar al imaam al hafiz ibn hajar rahimahullah tabaaraka wa taala moo doon wax lii voilà moo ne al imaam al hafiz ibn hajar mu ne eh, raja'a ka yawmi waladatu ummu mu wax li imaam an-Nawawi wax ay bi ghayri dhanb wa zahiruhu li feeñ nag mooy ghufranu sagha'ir wal kaba'ir wat tabi'at mooy ne day far bàkkaar yu ndaw yi bakkaar yu mag yi ak lépp luñ la doon toppi mu ne wa huwa te gis nga xadis bi min aqwa shawahidi bokk na li gën a dëgëral di wane li nga xam ne xadisu euh, al abbas ibnu mirdas as-sulami <laughs> bi nga xam ne dafa leeral ci lu leer al musarrah bi daalika leeral loolu que ne lépp lay far yu mag yi yu ndaw yi mu ne wala wuute ñeel na ko shahidun min hadith ibn Umar fi tafsir at-Tabari mu ne te loolu am na leneen lu koy appuyer di ko dëgëral hadith ibn Umar radiyallahu anhu ma nekk ci tafsir al-imam at-Tabari mu ne wa ilayhi dhaba al-Qurtubi wa Iyad mu ne ci loolu ci la ku mel ni imaam al-Qurtubi daal di jéng jëm ne lépp lay far wa Iyad na ko noon al-Qadi Iyad ibn Musa al-Maliki rahimahullah mu ne lakin qaala at-Tabari mu ne waaye nag at-Tabari de nee na huwa mahmulun bin-nisbati ila al-mazalim ila al-mazalim ala man taaba wa ajiza an wafa'iha mu ne loolu dañ koy yen ci li nga xam ne day askonanteeg tooñaange yi nga xam ne ci ki nga xam ne dafa tuub te am lott ci daal di koy daal di matal li nga xamante ne nii mooy matal ko waaw kon loolu la al imaamu eh, eh, daal di wax eh, waaye loolu de toute façon li nga xamante ne loolu la wax ji di wane mooy lim njëkk a wax ne zahiru affaire bi daal mooy ghufranu sagha'iri wal kaba'iri wattabi'at lépp képp koo xam ne tooñoon nga ko defaroon fa sa boroom mooy lay resal loolu moo koy def ba mu gor ba mu gërëm te képp kenn koo xam ne daa am ku la tooñ nga dem boroom bi ne la bàyyil ma fayal la ko bàyyi ko mu dem te man ma fay wallahi da ngay d'accord bu borom bi waaw bi xam ne cëy bu la joxee waaw li nga xam ne wa sawfa sawfa bu rabbuka hay way sa borom dina la jox fatarda ba ni ngay gërëme kon loolu moom eh, eh, lu leer la Allahu akbar hein eh? waaw <laughs> waaw Allahu akbar Allahu akbar kon lii li nga xamante ni nii mooy li gën dëgër mooy lépp lay lay yóbbu waaw mooy bàkkaar yépp bàkkaar yépp la yóbbu yooyu ndaw yi ak yu mag yi nit ki day set wecc kon ak rëy na fa borom bi tabaraka wa dalay setal ba nga set wecc à condition mais yoneen saa sant koo conditionné de falam yarfus walam yafsuq waaw moo tax sabru kii aj am eh, eh, jaamu yàlla bu laaj muñ la ah parce que de toute façon yow du lu la neex li waxoon sànq mooy ama ah. voilà du fu la neex gay ngay mën a installé wu da ngay ñëw ñu ne la hé jàllal ne fee léeg nga ñëw fekk jumaa ji sawaay nga ñëw kaaba gi nga ñëw ñu ne la hé police yi ne la fii doo fi jaar nga gis naan am na place mu ne la fii ruux ruux yaa hajji hajji hajji ruux avance ngay wax avance doo fa nekk di mer way way way placé yi rek bàyyi ba ñu war la gannaaw rek nga jàll yooyu yëpp yooyu yëpp bokkul ci ci ko quoi voilà alors que ñoom ñooy organiser xam nañ li ñuy def imaginer ku nekk defoon ni yow ah waaye placé yooyu ba pare na di ko bàkkoo naan wax man ne dama ne nii sa yi police bi damaa bàyyi ba mu gestu rek ma faufilé wu man dugg toog yaa yaa subhanallah fii fii baytillah ci néegub yàlla ñoo xam ne dañ faa nekk uniquement sa mbokki jullit comme yow li organiser mbir mi nu mu gën a jaara yoon yow nga ñëw di désorganiser affaire yi ba pare di ko bàkkoo ndax waaye yow man bu ma deful woon noonu da ngay waaru gis nga mbir yi suñu manque de respect des affaires loolu lépp day tax doo bugg ci ñi ah waaw moo tax loolu saway il faut savoir ah nga ñëw Muzdalifa gars yi ne la boo amul tànt bu baax nag da ngay mer naan mais c'est quoi man j'ai cheikh jp waaye man fanaanuma ci xeeran ah. waaye c'est quoi c'est laltu la non man duma tëdd ci ah sa xunn koo nga nekke ba pare di jëw gaa yi nag waaw mooy gaa yi nga xam ne tamit dañuy aji jàpp commission yi di jëw rek yow commission yi ñu la bu dee defuñ li ñu war a def tamit yow bu dee sa wax dina ko jariñ waxal demal nga wax leen ko nga ne ah man de gis naa ne bu ngeen kii woon ci sutura quoi parce que nangam mais même buñ la faalewul ñun xam nañ en tant que wolof on est waaw que ñu jiite ñu ñu jiite ñoo yem waaw ku jiite da ngay reewantu ki ñu jiite day reewantu tuutee reewantu léegi nag ñu daje ca bërëbu yàlla ba lépp di reewantu ba à fin waaw ñu ñit nag ku nekk jàpp ne moo nekk ci dëgg léegi ñi doon jiite naan ay ñoom ñun ñun ñun suñu waa dëkk kenn mënu leen a gérer duñu dégg ña nga doon gérer tamit ñu dem ne commissaires yi seen bopp rek lañ ñëwoon taluñu yéen moom bu ngeen moywul de toute façon li yeneen saa sam di wax bokku ngeen ci yeneen saa sam lu leer la wax ku aj man xajja falam yarfut walam yafsuq doo fa waxi kàccoor doo fa tooñaate doo fa def ay bàkkaar te bokk na ci tooñaate yi mooy jëw <laughs> ku respecté yii la la ne boo boo delloo da mel ni yow na la sa yaa jurewul da set wecc ci bàkkaar yi waaye bu dee da dem ba ñëw dara soppeekuwul na nga meloon ah moo moo gaa <laughs> saway <laughs> seetil beneen ay <laughs> waay yow am nga lay caaxaan moo tax affaire bii nii yomb na ci ku ko yàlla yombal waaw c'est que suñu an nafsul amaara bi suu mooy tëb tëbi suñu bakkan bi ñuy diggalaakoon lu bon te Iblis xam na lool day xam ne lii yooyu saa sa la wax mooy am bés bu bàyyee gaa yi ñu correct laa ilaha illallah comme les kii ya eh, les Malais les Malais là ah non les Malais da ngay waaru ñooñu saxay Iblis soo xam naa façon yi da leen di mere quoi façon Malais yeeg Ouzbek yeeg nga xam ne du ñu wax dara ñoom dañuy ñëw rek toog gaa yi di gaa yi di leen jéggee loolu di def signe lañ lay def duñ fi nekk sax di la yuuxoo ko tellement discipline bi ñu àndal <laughs> def ko wolof bala nga koo jege la lay kucceel <laughs> préparer kucceel sawaay yi booy accident ci rus dof dof lu waaw te kat mu ngi wër kaaba gi kat waaye ko rek <laughs> dootu ko defaat de yow non kooku vraiment ñun ba pare rek jàpp nañ li gën ñëpp ah. alors que le ouzbek le male moom du ñu wax dañuy ñëw toog buñ gisee gars yi dañ leen mam naa moom ñooñu moom man seen état d'esprit laa naan nit ñi buñ gisee yenn incivilités yu bari yi ñuy gis nii xam naa ñoom dinañ jaaxle quoi parce que ñoom xamuñu yi <laughs> xamuñu yi quoi xam naa affaire bi war maa ngi naan mais ñii ñii affaire yi war na leen a jaaxal xanaa <laughs> waaw barki yàlla la wax non moo tax Euh, yar da nga koy am da koy waajal aj da koy waajal comme que lii yowee saa saa wax dafa rëy du lu ndaw kon nag nañu ko waajal te donte suñu suñu xadar yeeg di jaay fullaa ci daqaar yooyu kenn jaayi ko fa yow li nga bëgg mooy am aj bu baax boo xam ne boo ñibbee yàqu sa yaay di dóoru jurayam waaw mais eh, nga jóge fa ñëw sa dara soppeekuwul na nga meloon nga mel ña nga doon tooñ ngay continuer di tooñ ña nga doon jëw ngay continuer di jëw ña nga doon mbëllee ngay continuer di mbëllee ña nga doon mate bu dee borom pouvoir la ngay continuer di def loolu day wane ne yow sa tos nanguwul waaw dara duñ la ne nag comme la fekk waxoon moom duñu àgg foofu <laughs> waaw bari nañu dem <laughs> màkk aji ku dem xombala leen tane <laughs> mais d'ailleurs loolu rek mu wax am na part de vérité am na yoo xam ne moom parce que affaire bu dee dañ fa dem def fa yenn ñàkk teggin yoo xam ne day tax alkane dal la xam nga ne loolu demoon xombol li jëndi fa benn am kuy moo jënd ci marché xombol bi wala Touba Toul bi ci samedi bi comme dimb am loo ci lijjanti loolu moo gën au minimum muy lu dagan loo xam ne dina la kii moo gën nga dem ba Makka jële fa toskare parce que yaa fa def yoo xamante ne nii yow Eh, eh, nga def lu bon ndakaaru moo gën a moo gën a woyof nga def ko biir Makka ah, ah oui selon bërëb yi bàkkaar bi day même même bàkkaar bi de gën a garaaw yow yow yow biir ndakaaru da ngaa da ngaa saaga woon waa ji rek nga ñëw ba ci kaaba gi yow saaga waa ji même boo nga saaga beneen waay même boo xam nga ne moo saaga ci kanamu kaaba gi gën a garaaw saaga biir ndakaaru <laughs> waaw. xam nga ne moo saaga jidda taxaw jidda daggal benn policier te loolu sax ñeme woo foofu duur c'est pas nos pays ah waxoon naa la ko de <laughs> foofu moom c'est suñu pays yi nga xamante ne nii non boo billee yi buñ la nee xiix képp ku la xamoon dina la yërëm <laughs> non réew yooyu dañoo autorité yi ñu ñuy am de waaw waaw ñun amaana dinañ soppi waaye ma ne li ma xamee ñun wolof réew yooyu <laughs> yow nga dem jidda ñàkk fa teggin kenn moo gën a woyof nga ñëw ba ci kaaba gi wala Medina yi fa ñàkk teggin kenn ci rawatina nag ci ci ci ci jiir jumaa waaw yow nga def fa yoo xamante ne nii daanaka yow sa ñàkk a dem moo gënoon ci yow kook kay xam nga ne moos ka dem xombal moo ko tane fuuf wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu euh, hadis bi lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy di wane tamit ngëneel gi mooy wa fadli ba léegi ci la nekk mooy ngëneel gi muy wane fii mooy ngëneelu aj kon mooy bu dee da ngaa aj aj boo xam ne dafoo farafas dafoo sa fusuuq yow da ngay ñibbisi mel ni ku sa yaay doon dóor a jur mooy dan bakkaar taqatu la lépp la la borom bi jéggal bu dee daa am ñoo xamante ni nii ay tooñaange nga yoroon ci ñoom borom bi moo la koy fayal léegi nga ne ma bo bo bo bo parce que man nag j'ai une question quoi alhamdulillah parce que tabiat yi ngay wax nii ñu lay toppee euh, waa ji bu yoree les bor nit ay nit nag wala mu sàccoon alalu jàmbur ci maali foro def naan waaj yow alors que gis na waa ji waajee ngi fi mais da koy delloo nga naan loolu doon saay saay attention loolu dafa leer ah mooy bàkkaar ba mu ci naroon a am te toute façon ku mel noonu bu ñëwee day pare ngir delloo xaalis bu bu ko manul dina wax wax joo xam ne waa ji même bu dee du jaar ci digg bi bu ja bu xamee ne bu jaaree ci digg bi mën na yàq seen diggante complètement day xaw a def euh, junj mbir yi ne ko waaye am na nag loo xam ne maa la koy reeloon waa ko euh, lan da nga maa dama man dama la nga ne ko si si si xam naa fàttale ko woo ko mais euh, insha allah bu suwee dinaa la ko jox ko wax voilà ku mel noonu noonu lay mel état d'esprit boobu loolu mooy wane tuubam la day delloo kay waaye même bu dee waa ji daa faatu loolu waxoon nañ la nan lay def ay mbokkam yi koy doon ne fi du ne ah bon c'est trop tard c'est pas grave je garde c'était euh, un million bon kon dama damm ko sama poche man damm sa poche da ngay seet ana ñenn ñoo ko doon doon waaw nga jox leen ko loolu waxoon nañ ko ci masaalik bi euh, ni ko Cheikh Ahmadul Khadim radiyallahu anhu leerale woon ci Jawharun Nafis taxawoon nañ foofu de arrêté masaalik bi dem te aw Jawharun Nafis yooyu nan nga koy régler voilà bu dee nag waa ji bu dee waa ji daa nekk koo xamante ne nii euh, daa nekk koo xamante ne nii moom euh, euh, yow gisoo kenn ku koy doon gisoo mbokkam gisoo kenn ku koy doon xam nga nooy def da koy jël saraxe ko pas yéene def lu baax de pour yow sa bopp déedéet ci débarrassé wu ci alal ju lewul au cas où ëllëg bu la taxawalee ca kanamu yàlla nelal fay ma léegi yow lool nga man koo fay en tout cas kooku moom bu kii aji borom bi ci boppam mooy chargé wu ci lool mais effort yooyu foog nga def ko voilà te tamit ñi nga tooñoon ñu nekk ci bi gis leen doo ñëw naan leen hee man aj laa jóge ah rajaatu kaw kaw kamaa ah. man aj laa jóge damaa dem comme ni ma sama yaay juró bu leen ma fontoo non yow loolu déggu yooyu mooy wane ne yow sa aj baaxut <laughs> loolu mooy sa aj du mabruur déggu li la boro xama bi wax mais li ñuy xamee ne aj lu baax mooy boo demee yu bon ya nga ne woon boo ñibbisee rek ci génn <laughs> en tout cas yi ci gën a saillant minimum ñu gis ne waa ji il fait des efforts <laughs> ah, <laughs> kon mooy loolu dañ ci bàyyi xel wallahu taala alam kon nag ñu yem noonu bii di ñëw ñu jël ba léegi mawlana abu hurayrata mooy xadiis biñ la doon wax la al umratu al umra di def différence entre man ata ak man xajja Ah, falam yarfus que ne lii suñu xadis bi aj la doon wax waxul umra fen lii du umra koy may de umra ak ngëneelam du lii waaw <laughs> waaw dëgg la man nga may ah, àddeet ah, xadis yi ñëw ci kanam nag naan umra ci weeru koor day mel ni ku aj wala ku aj ak man yoneen saa salaam ñu ne la mais loolu ku mel ni la dañ koo yëkkati ci ngëneel loolu mais tekkiwul ne daa yor ngëneelu aj dëkk ne wala yow yaa gën a tey ne waa ji umra ci weeru koor kenn du na ko ah kon de yaa ngi mel ni ko aj ak yoneen saa sam kon jarul ngay aji loolu amul kenn ku wax loolu amul kenn <laughs> amul kenn kenn kenn kenn la wax waaw mooy waaw am na ngëneel gu ko yàlla may waaye nag teggiwul dara xajjatal lislaami sawaay tantazimi gi ngay war a xam ne da nga ko war a def ngir say mbir mën a nosewu sawaay <laughs> saa yow fi ngay génneeg fii maanaam waaw man nga ko dugal fii baytu boobu sawaay <laughs> waaw ajog lislaam gi tantazimi <laughs> waaw nga nosewu kon nag mu ngi noonu kon bii ñëw ñu gis hadis bi ci dëggu